fil baabi saadis ashar al ashir kon insha allahu taala ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci garab gii nga xam ne moom lañu al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala di ñu présenté di ñu gaaral di ñu wan ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amiin muy dixième buntu bi ci seizième chapitre bi ah buntu ñaar fukk non fukk ak juróom benn seize waaye ñu doon ci hadith al-ashir muy xadiis dixième ci bunt bi waaye mooy cent soixante cinq biñ tàmbalee téere ba léegi téeméer juróom benn fukk ak juróom muy xadiis mawlana ibn Abbaas radiyallahu anhuma jàngoon nañ ko jotaay bii ñu génn dina qarnahu qarnahu radiyallahu anhuma annahu qaala qarna fiina rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi maw'idatin fa qaala yaa ayyuhan naas innakum mahshuruuna ilaa yawmil qiyaama mu ne kon yéen nit ñi fii nii eh, mooy xadiis bi tàmbali woon nañu ko ba gisoon benn masala kese lañ jotoon a gis mooy njaal benn bi mu ne qaama fii naa rasulullah mu ne qaama jóg na taxaw na fii naa suñu biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bi maw'idatin ci waaraate gis nañ ci yeneen riwaay gën a xutba la woon moo tax eh, ci riwaay imaamul Buxaari kitaabu riqaaq baabu kayfa al-hashri am na benn euh, càllale buñ la ci wax am na beneen foofu mu ne haddathani Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar ñi ñëpp gisoon nañ leen bi parce que jarul ñuy jaaraat ñoom qala mu ne haddathana Shu'ba an al-Mughira ibn Nu'man an Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anil jamii an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala qaama fiinaa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaxtub waaw yaxtub di xutba kon ñu xam ne kon xutba la woon waaw fii dana bi maw'ida kon dañ ciy jànge imaam bi njiit bi waaraate di yee jaam yi loolu da cee war a dëkk quoi waaw yeneen bi alayhi salaatu leen sermoné leen wax leen lu xam ne yu capital la yu ñu war a xam jëm ci seen wàllu alaaxira lan la fay deme te lépp loo dégg ci alxuraan ci loolu jàppal lépp loo dégg ci loolu sunna jàppal kanta lu waay di wax comme que léegi daa bari ay wax yoo xam ne dara dëgëru ci ña koy nettali ci boppam créé seenu yawmal qiyaamu bopp loolu ñoom la engagé loolu ña koy wax ñoom la engagé waaye ñun li ñu gëmloo mooy li yàlla wax mooy li yonent ma saa saa wax waaw léegi mooy dafa taxaw ci ñoom. bi maw'ida ci fee yaxtub kon mooy mashru'iyatul xutba li nga xam ne yoonal ci l'islam xutba sermon manoon na nekk nag ajjuma la woon manoon na nekk sax sa ajjuma wax yonent bi sa am tout ajjuma kese lay woo lay la doon xutbaal nit ñi di la doon kii déedéet ah non non loolu de kon nag mu ni noonu mooy kon boo amee lu am solo yeneen trois cent soixante as-salaatu jaami'a waxal Bilaal yéegal nga wax as-salaatu jaami'a même bu dul waxtu julli ñu ñëw mu mu mu leen en garde xupp leen wax leen information donné ay information yu capital yoo xam ne lañ ko war a xam seen digganteeg seen borom ak seen seen àddina gi waaw bi maw'idatin ci waaraate lool gisoon nañ ko keroog ci hadith Sayyidina al-Irbaad ibn Sariya wa'azana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha kene kon ëpp naa doyadal ak ñàkkal solo li nga xam ne mooy aw waaraate naan ah diw de moom ustaas waaraate kese la wal iyaadu billah lan ngay ŋàññi nit comme ko waxe woon ci loo xam ne moom deful lu dul li yonente ma lay saat saam lenn li yonente ma lay saat saam doon wax te borom bi na ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wooteel jëme ci sa yoonu borom jaare ko ci xadiis yi ma la jox xam-xam bi ma la jox xadiis yi wal maw'izatil hasana ak waaraate bu baax yow nga naan ci sagesse xam ni koy defee waaye jaare ko bil maw'izatil hasana ci waaraate bu baax kon nag yonent bi alayhi salaam mooy sangu ñuy waaraate kon nag bu kenn doyadal waaraate maadaama ne mu ngi tegu ci alquran ak sunna walla waaw bu dee ne waa ji waaraate woon ay damm yax lay wax loolu damm yax ga ngay wax waaye pas waaraate ci boppam déedéet foo ñu mën a savoir divers euh, distinguer ñaar yooyu te ne waa ji waaraateen bi moom ay erreur daa bari erreur ak waaraate baaxul loolu wuute na waaw kon nag mu ne bi yonent bay saa saam taxawee di leen xutbal di leen waar mu ne fa qaala mu ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi waaw mooy ñi muy waxal mooy saxaaba yi yaa ayyuhan naas eeyeen nit ñi kon fa qaama fiina rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi maw'idan fa qaala mu ne kon yaa ayyuhan naas eeyeen nit ñi innakum yéen de mahshuruuna dañu leen di dekkil loolu am na ci riwaay yu ñëw waaw mooy hadis bii ñu la wax nii waaw hadis bi ñu la wax nii am na nag Euh, ñoo xam ne riwaaya imaamul Buxaari eh, yi non Riyaadu Saalihiin yi am na version bu ma ci yor boo xam ne waa ji def tahqiq bi ci suuf bi ma dee xadiis bi muttafaqun alayhi mu def al Buxaari yi wax bërëb bi mu ko ndi wax naa la imaamul Buxaari yi bërëb bi mu ko ndi dafa bari sept bërëb la ko ndi moom benn la ci jël ne imaam Muslim it ëndi na ko fee mu ne wa fiihimaa tuhsharuuna badala mahshuruun waaye ne te ci Sahih imaamul Bukhari ak Sahih Muslim tuhsharuna moo fa am à la place de mahshurun dañ naan ah dañ naan mahshurun am na de xam naa da koo gisul sûrement da koo gisul moom waaw parce que imaamul Bukhari rahimahullah mooy càllale biñ la wax sànq kitaabu al-hashr soixante cinq vingt cinq vingt six six mille cinq cent vingt six imaamul Bukhari bi ma dee hadith càllaleem boobu an ibni abbasin haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana gundar qala haddathana shu'ba an al-mughira ibn nu'man an sa'id ibn jubayr an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qala qama fina an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu fa qala innakum mahshuruna hufatan uratan kama bada'na awwala xalqin nu'idu mu ngi noonu mahshurun innakum mahshurun kon am na waaw innakum mahshuruna am na da koo gisul euh, euh, hafizahu llahu wara kon mu ne kon innakum dëgg-dëgg yeen mahshuruna dañ leen di pang am na riwaaye tuhsharuna waaw yooyu it ñëw na waaw dañ leen di pang mooy dajale leen ilallahi fa yàlla xumaatan ngeen nekk ñoo xamante ne nii du ngeen sol benn dàll waaw xufaatan du ngeen sol benn dàll uratan ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di rafle bu ngeen sol dara xurla waaw ku nekk lañu daggoon ci yow bañ lay xarafal day ñëwaat kama bada'akum kama bada'na awwala xalqin nu'idu comme li borom bi wax fële mais gis nga ni may leen comme ni ma leen binde woon rek comme ni ma ko binde woon xam nga doon wax yawma natwi as-samaa'a ka tayyi sijil lil kutub kama bada'naa awwala xalqin nu'iiduhu wa'dan 'alaynaa innaa kunnaa faa'iiliin wa laqad katabnaa fi zabuuri min ba'di zikri anna al-arda yarisuhaa 'ibaadiya saalihuun. banim jeex bés bi nga xam ne la boroom bi di lem asamaan asamaan yi comme ni ngay lemi kayit yi hmm? waaw. <laughs> am ñu ne noo <laughs> kata sijil li moomu turub benn malaaka la <laughs> bo mooy comme li sijil malaaka boo bëri di leme téere yi non sijil la mooy mooy këyit yi rek téere yi rek <laughs> li ñuy leme fooy <laughs> ah fooy yi la rek <laughs> lañ cay bind niñ leen di leme kama bada'na awwala xalqin nu'idu comme ni nga xam ne dañu tàmbale premier bind ma di ko delloo kon loolu la yeneen ci ma lay saar saar ne dañ leen di pang moo yowmal qiyam ñépp bis bi borom bi di daja ñépp xam nga lu mel ni doon na ko Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ba Sayyidina Aisha ne mais yonent bi saa saa mais borom bi moom lu ñuy dajalee ci loolu après waa ñuy xoolante góor ñee jigéen ñi ma ko yaa Aisha mbir mi gin naa tar loolu ba nit ñi di xool kii ba <laughs> du ñu sol dara ah, loolu dina yéeme de ci benn bërëb góor ñee jigéen ñi ma ne ko mbir mi gin naa tar loolu gaa yi kenn talul ay kee tu tuba yëpp kii solul yéere loolu taluñu ko sax waaw waaw kon nag mu ngi noonu. <laughs> mu ne kon yéen dañ leen di bind dañ leen di dekkil comme ni aaya boobu wax ne borom bi daleen di delloo kama bada'akum awwala xalqin nu'idu waaw mu ne inna kunna fa'ilin mooy borom bi lii nii dekki dekki am la te noonu ni ko borom bi waxe noonu lay demee waaw dina leen dajale lépp te ku ñëw na nga ñëw na nga na ci àddina bi noonu la la borom bi di indee fa moom léegi nag al imaamu yonente bay saasaam teg ci ne ala wa inna awwal al xalaa'iq ngeen ma yëgal leen te inna awwal al xalaa'iq nga xam ne moo njëkk ci mbindeefu yàlla moom la ñuy solal ay yére ëllëg yawmal qiyaama Ibrahim mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam waaw moom la boroom bi di njëkk terale solol ko yére ëllëg bés bi nga xamante ne nii ñëpp nii lañuy ñuy mel waaw loolu nag après que oraat mu wax est nit ñi bu ñu dekkee dañuy dekkee ay yére après yére dem wala déet loolu boroom xam-xam yi ay wax la yu ñuy masala yu ñuy toppatoo parce que hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko al imaam al-Bayhaqi na ko noonu al imaam Abu Dawud mu ngi tamit ci sunanu mu ngi saxiixu Ibn Hibban rahmatullah alayhi ndax bi nga xam ne ci lay waaj a génn àddina dafa laaj mi waajalal ko yére boo xam ne bu bees la mu daal di koy sol nay dégg naa Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ki nga xam ne mooy ki faatu dañ koy dekkil ak yéreem yi nga xam ne moom la génn àddina voilà léegi loolu. xam nga loolu dañ naan waaw mooy kon lan la fa demee bi ñu dañuy dañuy dekki du ñu sol dara xufaatan xuraatan xurla loolu moo tax loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi hadith Seyn mu ne moo dégg yonent bi saa saa moom Seydina Abu oh, oh, Sa'id kenn nit ku nekk la nga faatoo yére nga faatoo ngay dékkee waaw moo tax boroom xam-xam yi ne mooy noo koy booleeg lii am ñu ne noonu ñu leen di boolee mooy ñenn ñi dañu leen di dékkil ñu duñu sol dara. ñenn ñu dekk leen ñu sol waaw loolu benn wax la ñenn ñi borom bi daleen di terale ay yére am ñoo xam ne ñoom du ñu dekkee yoon mooy yaramu neen lañuy dañuy dekkee comme xufaatan oraatam xurlaa gi am ñu ne non non non déedéet affaire bu lool de ñoom ñépp dañ leen di dekkil comme li xadiis Mawlaana Ibn Abbaas bi wax te mu nekk sahih te Mawlaana euh, Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak ñeneen saxaaba ah, Sayyidina Abu Hurayra ak ñooñ soloo ko radiyallahu anhum kenn dañuy dekk duñu sol dala rafle ginnaaw gi ñoom ñëpp la ñu mel ginnaaw gi nag yonent bi alayhi salaatu suñu borom daal di di solal nit ñi ay yére voilà am ñeneen ñu ne non bu ñuy génn ci seen bàmmeel yi ku nekk da ngay génn ci sa bàmmeel ci yaram yére nga faatoo woon après nag bu ñu jógee yére yi day deñ waaw bu buñ leen di tàmbalee pang jamono jooñ nag ñu leen di pang yére day deñ kenn dootul defee ci yére ku dul ko yàlla solal yére après te bu koobaa ki ni njëkk solal mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam am ñeneen ñu ne niñ koy boole mooy hadith Seydina Abu Sa'id bi en fait yonent bi alayhi salaatu bi lay wax martyr bi moom mooy dekkee ca yére ya mu génnee àddina voilà léegi nag sauf que loolu Seydina Abu Sa'id moom da ko généraliser jàpp ne pour ñib la moo tax moom bi muy génn àddina mu laaj yére bu rafet boo xam ne bu bees la ngir mu sol ko ndax moom lay dekkee lool kon nag loolu la nga xamante ne nii euh, ci lii daal mooy li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, moom la ñuy wax am na yeneen i wax allahu taala a'lam léegi nag kon mu ne waaw moo tax ñenn ñu ne noonu loolu sax waxul siyaab yooyu mooy siyaab yooyu jëf la ci la ci suñu boroom jublu loolu ci yonent bay saasaam jublu comme nim naan fa wa siyaabaka fa tahir sa yére na ko laabal waaye am beneen nga mooy say jëf sa xol na ko laabal voilà am ñu ne mooy jëf ji lay wax ndax li suñu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne yub'asu al-mar'u ah, kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi comme ni ko imaam Muslim solo jaam bu nekk dañ koy dekkal ëllëg ca kaw la mu faatoo mooy ci jëf yam faatoo bu dee ngëm yàlla la ci ngëm yàlla ñu ne loolu nag keneen nit ku nekk ca yére yam génnaat ne Seydina Abu Sa'id loolu yonent bi alayhi salaatu jëfu jaam bi lay wax mais waxul ne duñu so dañuy sol yére ay yooyu ay wax la yoo xam ne muhtamalaat la wallahu taala alam li ñu leer daal mooy am na jamono joo xam ne moom ñéppay kenn du sol yére voilà léegi nag mu ne alaa waawee wa inna awwala al-xalaa'iq yubsaa yawma al sallallahu alayhi wa mu ne ki nga xamante ne nii nag ah mooy ah kii njëkk ñi njëkk a solal hein mooy euh, keroog mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam waaw Allahu akbar léegi muy Xaliilur Rahmaan lu tax ndax teral ko borom bi terale ci biir jaam yi baynal xalaayiq waaw Allahu akbar am na ñoo xam ne dañu ne ci boroom xam-xam yi que ne yi tekkiwul ne moom la ñuy njëkk solal moom la ñuy njëkk a solal ci luñ doyal ndax yonent bay sa saam comme loolu bon ñuy toppatoo wàllu balaaxaat wàllu usul dañuy toppatoo loolu est-ce <laughs> wax kii wax moom ci biir wax ji bu nee nit ñi lii day am est moom ci biir wax ji da cee bokk wala déet waaw comme ni nga xam ne noonu la al imaam al Qurtubi rahimahullah borom ni shara sahihu muslim waaw mu ne lii nii <coughs> day niru ne c'est possible que ne ñi ci jublu mooy mbindeef yi ba mu des yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy mbindeef yépp ci njëkk a boo génnee yonent yi alayhimu salaatu mooy Seydina Ibrahim <coughs> hein non non mooy yonent bi alayhi salaam laa bëgg wax mooy li mooy li ma doon wax naan waa usul dañ koy toppatoo que ne est ce que kii wax <laughs> yore yaa ayyuhan naas innakum mahshuruuna ila allahi ta'ala hufaatan uratan est ce que yonent bi alayhi salaam kii tenir discours bi di wax xutba boobu est ce que moom ci la bokk wala déet. <laughs> al imaam al qurtubi moom rahmatullah alayhi abu ahmad al andalusi rahimahullah <coughs> ne loolu mooy mbindeef yépp ba mu des yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw. moom bokku ci mooy ne ku dul moom yonent bi saa saam ci luñ joyal moom la ñu njëkk a mais bi muy wax waxul moom boppam daf ciy génne ku moom Seydina Ibrahim la ñu njëkk a solal alayhi salaam mais sauf que taalibeem bi yàlla beneen imaam al-Qurtubi bi Abu Abdillah <laughs> moom daa xaw a ne ah suñu sëriñ de lii nii moom <laughs> mooy wax nii de ah <coughs> kene lii de doon na rafet de wax ji ah. budul woon ne daa am xadis buñ jële ci Seydina Ali ibn Abi Talib comme ni ko imaam Ibn al-Mubarak daal di soloowee ci téereem boobu az-Zuhd waaw jële ko ci yoonu Abdullah ibn al-Harith mu jële ko Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum foofu Seydina Ali ne awwalu man yuksa yawm al-qiyamati Khalil ar-Rahman yuksa Khalil ar-Rahman alayhi salam qibtiyatayni summa yuksa muhammadan muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hullatun hadira an yamin al arsh mu ne budul woon taalibeen bi <laughs> ne ah <laughs> lii de suñu sëriñ wax doon na rafet lool waaye nag sauf que daa am xadiis bu ñëw de bu jaar ci Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne yawmal qiyaam ki ñuy njëkk a solal ay yére mooy xalilullah mooy xaritu yàlla bi alayhi salaam waaw waaw yére yoo xam ne ci suñu àddina bi day niroog yére yooyu di jóge Égypte tekkiwul yére ya nekk alaaxira amul bu ci bokk ak yi ne fii dañ leen di niroole kese ngir ñu xam euh, yu xaw ngir ñu mën a jëli ginnaaw gi nag ñu solal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yére yoo xamante ne nii euh, ba pare mu nekk ci. yaminul arsh ndejooru arsh mu ne budul woon lii lii la doon wax ne na nit lu mu nekk nekk sa sëriñ noo ko wek wek wek xam nga imaam al-Qurtubi borom tafsir bi imaam al-Qurtubi bi Abu Ahmad bi wax wax ji te te nekk sara Sahih imaam Muslim mooy sëriñam mais neewul ne sama sëriñ wax ne jeex na gongo waaw moo tax mu ne wax ji da doon na lii moom lu rafet la woon waaye nag mooy xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu taxawee amul waxu keneen di taxaw waaw ak ci ko waxee daa dafa rafet wax ju rafet la wax waaw mais ah lii de doon na doon fa hada fa qaala lan la wax <laughs> mooy ci téere boobu ak tadkira <laughs> bi muy wax ci affaire al-axira moom imaam al-Qurtubi Abu Abdillah borom tafsir bi mu ne ah hada hasanun de lawla ma jaa min hadith Ali lii soñu Serigne bi wax bi ama al-Qurtubi Abu Ahmad ah doon rafet de burul woon mooy comme que hadith ah sëriñam wax na loo xam ne ci zahir bi daa wuteeg la xadis bi wax la la ñuy def est-ce que day nëpp nëppal xadis bi non non <laughs> mu ne déet waaye xadis bi nag lii la wax <laughs> mooy wute nag lee te ne mooy ne ñépp nit ñépp lay wax ba mu des yonent bi saa saa bii moom dafa leeral ne yeneen Seydina Ibrahim la ñuy njëkk a solal après ñu solal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw waaw waaw. imaamul xaafis ibn Hajar bi muy indi lii ci al-Fath mu ne nii ko imaamul Qurtubi indee xadiis bi sax mooy Abu Abdillah ci at-Tazkira da koo tënk mu yem ci Seydina Ali ibn Abi Talib waaye loolu mooy wax yoo xam ne même bu dee ci na ba ci Seydina Ali ibn Abi Talib loolu du wax yoo xamante ne ay raisonnement da ciy dugg wala di waxe sa xel te saxaaba yu mag yi comme ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib xamewuñ leen woon ñuy jële ci ay ay ay tooraabee waa ahlul kitaab mooy lii même bu yemee ci ñoom dañuy yor lii lañ naan mawquf lahu hukmu rafa ci saxaaba bi la yem wax ja waxul ne yonent bi sallallahu alayhi na mais day yor atte lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que loo xam ne da ngay tax ne wala ar ra'y wala ay xalaat da cee dugg wala ñii laa ko gisee déedéet lii mooy luy xew la yawmal qiyaam bu ko waxee mooy fu leer la daan mel ni lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax kon nag al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne lii wax solo ko tënk ko nii mu yem ci Ali al Abu Ya'la soloo na ko ci lu gën a gudd loo xam ne da koo yëkkati nag ba ci yonent may mu ne na ko noonu sax al imaam al ko ci yoonu Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu daldi leeral foofu yokku ci ne wa awwalu man yuksa min al Ibrahim waaw mooy ki ñuy njëkk solal keroog ah. mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam waaw après wa yu'ta bi kursiyin yuksa xullatan wala xullatun yuksa xullatan min aljanna wa yu'ta bi kursiyin fa yutrax an yamini al-arsh summa yu'ta bihi waaw summa yu'ti bi après yeneen tubaab yi saa saa am na ñu door maa indi man ginnaaw bi ñu defalee Seydina Ibrahim solal ko ah tegal ko benn chaise bu mu toog. ci ndejooru aras nee na yonentu waaye saa saa ne ginnaaw bi ñu indi ma nag solal ma ak yére bu rafet bu jëli ci àjjana waaw léegi ainsi de suite ki mooy loolu kon dañ ci gise ci yii nii këne mooy kon mooy ci lu ñu joyal waaw léegi nag mu des beneen affaire mooy ne euh, lu tax borom bi euh, terale ko lool loolu wallahu taala boroom xam-xam dañuy lijjanti moom waxu yenent bale saa saa boroom xam-xam yi wallahi lu ne dañuy lijjanti kaddu bu ne lu tax lii lu tax lii lu tax lii waaw lu tax lii ñoo def étude yi wax même bu dee ne wax oh, ay estimalaan la wallahu taala alam voilà <laughs> parce que keroog bañ koy sànni ci safara si solo ñu ko woon dara boroom bi teralee ko lii am ñu ne parce que mooy ki nga xam ne moo teg sunnaay di sol saraawil yi serwel yi waaw waaw ainsi de suite ak yeneen wax yoo xamante ne nii am na waaye daal dañu naan borom bi alam mooy ki gin a xam dëgg-dëgg li tax parce que xul la gi ko borom bi defal ak benn jagle la kese bu ko borom bi defal waaw te loolu noonu mu ko defal gën tekkiwul na nag moo gën ci lu ñu joyal kene moo gën yonente bi sallallahu alayhi wasallam kallaa parce que al afdaliyatu borom bi defal la ngëneel laa taqtadi moom daal di wul wane mukk ne loolu day wane ne kii moo gën ci luñ joyal déedéet waaw Seydina Ibrahim bari na lu ko borom bi jagleel waaw Seydina Muusaa am na lu ko borom bi jagleel waaw Seydina Yaxya am na ko borom bi jagleel yawmal qiyaam naka noonu boo yonent yi alayhimu salaam jàppal yoo xam ne ay jagle lañ mais. mënoo basé wu ci jagle boobu ne ah comme que kii wa am jagle bii moom kese la borom bi jagleel ci bés bi kon moo gën ñi ci des déedéet waaw loolu la nag fii borom bi mooy xool jaamam bu ko neex mu jagleel ko lu ko soob waaye nag ki nga xam ne mooy Habibur Rahman mooy mu Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaati wa salaam Allahu akbar am na nag lu al imaam al na Hajar wax ne <laughs> yonent bi alayhi salaam man jàpp naa ne mooy li mu génne àddina yére yëpp génne woon àddina moom lay dekkee du dekkee comme ñeneen ñi de moom day dekkee gi yére yam dekkee woon yam génne àddina après nag ñu solal ko bu ñu solalee Seydina Ibrahim moom ñu solal ko yeneen yére yoo xamante ne ñoo yére aljana wallahu ta'ala a'lam <laughs> <laughs> <laughs> léegi léegi <laughs> xasanu <laughs> eh, léegi nag ginnaaw bi waxee lii kon loolu la mooy ngëneel la ko borom bi defal xam nga Seydina Muusa suñu borom bokk na ci ngëneel yi yonent bi saa saa wax la am mooy saayaqa bi bu yuuxu boo nga ne ñéppay faat waaw nee na ñépp day rëdd na ngi ñépp affaire bi faatu ñëpp mel ni ñu nekk ci coma yépp daal kii njëkk a jóg keroog nee na Seydina Muusaa damay jóg fekk ko mu nekk ci bu piiwu benn ci tànku aras yi taxaw xaw ma ndax bokkoon na ci ñi ba ba ba sayxa bi yuuxu nga amee ki ñi nga xam ne fa sayxa man fi samaawaati wal ard est ce que moom ci la woon wala déet ndax dama man yore sooy saasam bi ma duggee damaa ñëw fekk ko mu taxaw ci piiwu aras xaw ma ndax dajee foofu wala dañ ko fay déggoon loolu nga dee la mooy jagle la bu ko borom bi def Seydina Yahya miñ la wax c'est pour fàttali la fay ba nag mën a wax yow yaa ngi naan jagle yooyu man fàtte naa wax nañ la keroog mooy ray dee waxuñ la koon fii nee na xar la mu weex mu rafet moo raw bali bali moo ko gën rafet awalam laadum koy teg diggante jahannama ak safara ak ak àjjana ñu ne waa aljana est-ce xam ngeen kii ñu xool mais xam nañ ko may kii dee la kon gaa xam nañ ne dee am xar la nekk bu rafet ndeysaan ñu laaj waa safara yéen xam ngeen kii ñu xool ne yéen bañ a xam kii way dee dee mii moo ñu yéen ni waaw léegi nag ci noonu ñu woo Seydina Yahya ki nga xam ne du turam mooy day dundu Yahya Yahya al-Malik devez le roi <laughs> Yaxya kii nga xam ne moom moom ndax noonu la mel moom du deñ di dund Seydina Yaxya <laughs> tubaab yi naan ko Jean Baptiste <laughs> moom moo fi dégg la naa la fi Saint Jean bii ngay dégg laa